xar al-ghazwa moom fekke na ko gis na ñim ñu ci nettali lu bari moom Seydina Anas keroog bi yonent bi alayhi salaatu salaam di jege si bari na nettali yum ñu nettali ci wàllu Tabuk moom al imaamu Anas ibn Malik moom lañ gisoon ci jotaay bii weesu walillahi alhamdu wal minna finalement def nañ ko keneen ku ñu dese après te dinañ ko gis ne mooy Mawlana ibn Abbas voilà mawlaana ibnu abbaas moom daanaka bu ñu ko defee moom bon ak ki nga xam ne yàgg nañ koo dige te incha allah ñu war koo gis tey muy seydina kan lañ waxoon ak seydina Usmaan kenn dañuy bàyyi ba gazwatu Tabuk ah, gis nañ seydina Usmaan ki ci des muy seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu tey incha allahu taala lañuy gis ay mbiram ak nettaleem léegi nag bu ñu ñëwee kon fi ñu yemoon ci nettali bi mooy aleyhi salaatu wassalaam dugg si ne Medina gisoon nañu nettali a saib ibn Yazid bi nga xamante ne ni moom ci la nettali ne ci lañ doon ñëw di gatandu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekk ñoom ñu nekk ay tuut tànk ñoo xale yi ca saniyatul wadaa maqdamahu min ghazwati Tabuk fekk mu jóge fi nga xam ne mooy xare Tabuk loolu gisoon nañ ko waxoon na li gën a dëgër mooy ne tala al badru alayna e, min saniyatil wadaa'i loolu ci ghazwatu Tabuk la mais du hijra bi comme la Abu Aïsha wax même bu dee ne siqa la waaye mbir mi mooy dafa jokkaloowul waaw loolu kese la mooy abu aisha thiqa waaye mbir mi mooy mbir mi mbir mooy moom euh, ab nettaleem jokkaloowul loolu mooy problème bi parce que du saxaaba waaw léegi même bu dee ne moom ku dëgër la waaye wax ji mooy jokkaloowul te lee dafa jokkaloo hein mooy ne moo tax euh, ñenn ñi xam naa dañu foog ne dañ koo juumloo non du juumloo mbir mi lenn rek la mooy ne lii dafa jokkaloo te lee jokkaloowul lu jokkaloo nag loolu la ñuy féetale kaw ci li nga xamante ne nii moom moo jokkaloowul waaw loolu kese la waaye du dañu jumloo Abu Aïsha ndax moom siqa la waaw moom siqa kenn neewul dafa juum ah comme ni nga xam noonu ngay gisee ñenn ñi bon ni ñuy waxe mooy si comme si dañu foog ne wax jii nii ne mbir mi fii la xewoon Tabuk mooy dañuy juumloo kële alors que mbir mi du juumloo waaw moom bu doon de moom rek ka fi ne ah ñu jàpp ci waaye nag lu ko gën a dëgër daf fee ne waaw waaw moom lu gën a dëgër daf fee ne même bu dee ne am na yeneeni façon boole yi boroom xam-xam yi wax waaye incha boo demee ci ku mel ni boroom sharxul mawaahib bu imaam al qasta bu imaam az-Zurqaani indi fa yooyu di kii mais li gën a dëgër mooy liñ la waxoon incha allah te mooy li imaam ibnul qayyimi contrairement rek li ko imaam euh, al-Hafiz ibn Hajar nettalil ci ne loolu la wax moom contrairement diamétralement opposé la wax moom ah imaam Ibnul Qayyim raxmatullaahi alayhi léegi nag eh, moom Abu Aysha mooy Ubaydullah ibn Muhammad ah ñu gën a siiw ci ibn Aisha ba Abu Aisha ibn Aisha waaw ibn Aisha léegi nag <coughs> kon yeneen bi aleyhi salaatu nag léegi kon noonu la dugge biir Medina mais ba mu duggee lu mu def ba mu duggee biir Medina ana lan la def loolu lañu imaam Ka'b ibn Malik mi ñu la doon wax dinañ ñëw ci mbiram tey insha allah euh, nettaleen nag lu gudd la parce que daanaka day day retracé waat début bi xare bi ba fin bi waaw ni mu nee ci saxiixayni ñoom imaam ibn Isaaq ñoom imaam ibn Abi Shayba waa imaam an waa ashaabu sunan bari solo nañ xadiis bi daanaka da muy tawbatu Ka'b ibn Maalik moom moo ñu nettali ci tegu bi yonent bi alayhi salaam duggee Madinatul Munawwara mu ne wa kaana alayhi wa lii mooy riwaayam bu gudd bi xadiisam bu gudd bi nga xam ne dinañ ko gis insha allah mu ne wa kaana sallallahu alayhi wa sallam ida qadima min safarin bada'a bil masjidi fa raka'a fiihi rak'atayn thumma jalasa linnaas mu ne yeneent mi aleyi salaatu salaam dafa bokkoon ci li nga xam ne mooy aadaam waaw mooy li nga xam ne noonu la baaxe woon di doxal moom alayhi salaatu wassalaam bu masaana jóge tukki li mu doon def mooy da doon njëkke jàkka ji waaw mooy jàkkaam la doon njëkk ñëw moo ci jàkka ji moom du ñëw rek dugg ca kër ga de ñëw rek jubali kër ga aywa non non non yonent ma lay <clears throat> doonul woon doxale noonu wa kaana ida qadima min safarin bada'a masjid waaw day commencé dem ci jàkka ji fa yarkaa fiihi rak'atayn thumma jalasa linnaas ginnaaw gi mu julli bu fa duggee nag pour lan dafay julli ñaari rakka waaw def fa ñaari rakka julli fa ñaari rakka thumma jalasa daal di toog nag linnaasi nag nit ñi nag di ñëw nag di ko ak mu leen di recevoir ci jàkka ji di déglu li xew ku nekk di ñëw ak loolu waaw am na yeneen riwaaya yoo xam ne ne alayhi salaatu wassalaam moom ni mu baaxoo woon eh, comme ni ko imaam at-Tabarani solowee mu ne kaana lool mooy kaana alladhi yadum yadullu ala ad-dawaami wal istimraar yi nga xam ne day tegtal mbir mi dafa sax mooy lii moo doon aadam lii moo doon sunnaam moom alayhi salaatu wassalaam nii lañ doon doxale waaw boo gisee mu doxal ne ne rek mooy lool c'est exception exceptionnel la mais nii nii la doon doxale mooy bu masoon a tukki ba ñëw moo tax mu doon wax moom alei saatu salaam bu kenn yee waa këram guddi waaw nag xalaatal na ñi nga xam ne nee nañ dañuy jéem a teg piège seen soxna ne ko tukki ndeke tukkiwuñ fen nee nañ dañ koy parce que daal ñu ngi koy bi daal mu ngi soupçonné ne boo moyul dafa am ay liens extra conjugaux eh, ah, ak ki nga xam ne mooy mooy ndawam si ay relation extra-conjugale léegi ni ñuy def mooy daal ah am nag boo mooy kii daal man foog naa wóoluwuma ko dara nim neexoo ak sama soxna sii man daal saa yi wóoluwuma daa mel ni damay damay damay damay jaar ci sama gannaaw saa su ne de léegi nag nga ne man xaar ni may def damay taafantaloo benn voyage ñëw ne ko damay voyage yi waaw bon tey dañu am benn fi may liggéeyee colloque bi bon man j'ai tout dit quoi nee leen man j'ai man père de famille mais nee affaire bi il faut voyage bi walla feneen lañ ko war a defee on doit aller à Saly wala aller à voilà Saint-Louis voilà moo tax tay tay moom duma fi ne xam naa suba daal bu ñu fa jógee man nag nee leen du ma liggéey ah bu ma kiiwul suba bon je vais essayer de tout faire pour bañ a liggéey parce que ak le voyage wax say waxi tappale yoo xam ne ndekki dara ah ngir dem rek bàyyi bu guddi nga ñëwaat ngir bett femme bi nag xool est-ce que waa ji daa accueillir waa ji ngi ah mooy xoolal ma gaa xoolal ma gaa ñooñu mos dégg nañu ñooñ nga xam ne ñooñ nga xam ne jàng nañ daraay lislaam xam nañ daraay sunnaa yonent mi alayhi salaam mi doon tere ah nga ñëw bett sa soxna noonu boo jógee voyage ah ngir mu mën a waajal ak yooyu yëpp tamit tamit nit doo ñëw bett ko noonu waaw mooy nga dem voyage ñëw surtout rawatina bu dee yooyu comme yi ñu wax sànq naan da ngay tërale plan waaw yow déggoon nga la imaam al-Ghazali waxoon ni ñuy daan ni ñuy ni ñuy démo ni nga xam noonu ngay démolir ak nama namaam yow nag yaa nar nekk mooy yow sa njortu yu ñaaw yi nga am ci sa mbokk moom nga bëgg saxal waxoon na la bokk na ci niñ nga koy faje mooy bul def bul gëm waa ji te bul def investigation waa ji nag mën naa nekk yow mooy sam xel mën naa ñëw ne la diw waaw sa bakkan saytaane ñëw ne la ah, diw mi wóoluwuma ko loolu mooy koo koy nammaam mooy sa xel moomu eh, njort bu ñaaw boobu bu ko gëm te bul dox ci loo xam ne danga koy conforter naan xaaral nag ma def investigation daay recherche ah daanaa caytu nag xool mbir mi ba xam ndax est-ce que mbir mi demewul noonu déedéet déedéet kon yeneen ci ma saat saam doon loon ñëw rek dugg ci kër gi te pourtant fi mu jóge sori na hein tabu ñaata weer la fa def loolu nañ ko gis ñaata weer la mbir mi jël aller beeg retour bi incha allah am na riwaaya imaam at-Tabaraani raxmatullaahi alayhi nee na kaana ida qadima min safarin bada'a bil fa sallaa fiihi rak'atayni thumma yufni bi Faatima radiyallaahu anhaa thumma ya'tii azwaajahu ah voilà am na beneen ci beneen expression dane thumma bada'a bi bayti Faatimata thumma ata buyuta nisaa'ihi radiyallahu ta'ala anil jamii mu ne foofu yonent ma lay saar saar mu a dem voyage nag ba ñëw nii Medina jàkka ji lay njëkke bu fa jógee julli fa ñaari ràkka ak yeen nit ñi lool bu fa jógee kër dog itam dog koo xam ne dog la ci moom ci moom la jóge sayyidatu Fatima moom lay balaa dem këram kër sayyidatu Fatima lay dem allahu akbar allah al batul al zahra sayyidatu nisaa'il janna sayyidatu Fatima bint rasulillah inna fatimata bid'atun minni yaribuha ma yaribuni ma yaribuha waaw te li ko neex moo ma neex li ko naqari moo ma naqari ndax moom dog la dog la ci man allahu akbar moo tax ci moom la doon njëkkee waaw allah mooy moom la doon njëkkee loolu moo doon aadam kër sayyidatu Faatima mooy kër sayyidina Ali lay njëkke demee Faatima ah, ah, kii eh, eh, kim mayoon sayyid sayyidina Umar Ummu Kalthum voilà <laughs> ñun ñëpp ay sœuru ah. ñu bari xamuñ leen ñoom Muhsin ak ki ñu la tuddal léegi Ummu bintu Fatimata bint Ali moom muy doomu Seydina Ali radiyallahu anhu ma mook Sayyidul Fatima jam xooli njaboot gi foofu ah après door a dem nag këram moom alayhi salaam ci soxnaan bi Allah Allah Seydina kon euh, Kaab ibn Malik mu ne kon yonent bi alayhi salaam nii la doon bu ñëwee ci jàkka ji bu jógee tukki ci jàkka ji lay fa raka'a fiihi ni mu daal di fay ñaari rakka thumma jalasa linnaas ginnaaw gi mu toog bi ak yéen nit ñi mu ne fa lamma fa'ala dhalika ba mu defee loolu nag ci xare bii nii mooy bu mu kon bi mu dugg see ko xale yi accueillir ko da mu ñëwee ci jumaawam ci jàkkaam ji la dem direct julli fa ñaari ràkka waaw moo tax loolu sunna la ah sunna la boo xam ne waaw <laughs> laa ilaha illa wax ji mooy gaa yi dañ koo xamul sax wala ñi ko xam jëfewuñu ko waaye tamit jëfe ko du yomb parce que suñu jàkkee dañ leen di tëj <laughs> waaw suñu jàkkee dañ leen di tëj parce que nit ñi wóoru suñu jàkk yoo tëjul gaa yi ne tuŋaañ montre yàq ya fa valeur ci biir am na ñoo xam ne xataa tat yu baax yi sax seenug ñeme yàlla bon seenug ñàkk am considération ci néegub yàlla ak borom bi subhaanahu wa tax na man nañoo jël yooyu dem di ko jaay xam nga senegal moom tuutee sàccaable ñoom moom lépp gaa yi égout yi sax fermeur weñ yi yi yi tëj yi sax da ngay gis gaa yi dindi ko di ko jaay loolu côté point la liñ ci <laughs> jamono yi fa doon jànge layi la mais dangay romb gaa yi teggil la yu baree baree bari presque yi ci def yu bari mais imagine kooku xalaatul foofu nga xam ne lumière yi gis nañ ni mel Sénégal hein léeg-léeg foo xam ne du am lumière nga bàyyi noonu benn oto di dawal li waajuy dawal dugg ci yooyu pënum dugg ci yooyu imagine woo yow loolu dégâts bi mën a def bakkan yi mën a rot seen yoon naw ci déedéet ñun daal yooyu yépp seen yoon naw ci ñun daal nañ jël feer bi dem jaay ko buñ ci amee cinq mille wala quinze mille gën jaa bari baax na waaw mais Sénégal noonu la mooy lu waay amee am lu waay mën a amee alal baax na waaw mooy ne alal ji dagan ji ji daganul mooy ji tegoogul sama loxo waaw mais bu ci xasee tegu nan laa ko amee fu ma ko amee nan laa ko lijjantee lépp a baax loolu moo tax euh, du dañoo pauvre ci wàllu alal de mais suñuy jikko moo pauvre waaw te nag ku say jikko pauvre nga pauvre waaw pauvreté bi gën rëy mooy pauvreté nafs waaw doylu woo moo tax rina nafs mooy oomal gi gën boo doyloo li la sa boroom sédd te ngay góor góorlu boo góor góorloo lu la sa boroom sédd nga xam ne lool la dangay doylu yow man ngaa tane ki am milliard parce que yow doylu nga alors que moom du doylu waaw yonent bi aleyhi salaam hmm? moom ba mu ñëwee dugg biir Medina mooy loolu mooy parce que gaa yi li tax Sénégal it sunna boobu comme ni ñu doon eh, mu jafee def mooy gaa yi léegi wóoratuñu ba moo tax moo tax eh, am na benn jàkka boo xam ne gaaya yii loolu yàgg na eh, dañu julli ba pare gaa yi bon fekk ñu jekki gis montre yi ci montre yi daal montre yi nekk ci jàkka ji gisuñu ko léegi nag paa bi comme que moom xam naa genre làkkat lay nuru yooyu mooy genre alpulaar yi eh, xam naa waxam mooy wolofam daa leerul quoi ndax li mu doon waxee même man fi ma toog bon saisir li mu doon wax rek man damaa jafe woon après mu expliquer ne moom montre yi fi ne moo ko dindi woon quoi parce que bi ñu jullee xaw ma tisbaar ba pare eh, dafa gis tëjuñ jàkka ji ki waroon a tëj jàkka ji xam naa da ko fa dañu ko waroon tëj dañoo fàtte dem moom nag comme que boutique la yor en face mu ne xaaral li may def naa dugg jël montre yi denc leen ba keraasaay ba ci kanam bu jàkka ji ubbi waa bu gaa yi ñëwaatee ma door ko faa yóbbu ak ñi ko war a tëj mais bi loolu comme que ay wax ji leeru imam bi moom li mu comprendre dafa comprendre ne mooy jàkk kii montre yi daa am ñu ko jël dañ koo sàcc ba imam bi commencé ne nañ leen def faatiha waaw falax rek xaw ma lan lan wax ay yooyu ñaan saay-saay bi nga xam ne daa ne ko déet déet déet déet déet waxuma saay-saay bi waxuma dañ koo jël de dama ne man maa ko ma ne ah na gaaw de imaam a ngay ñaan de te wallahi balu ñu si lu imaam bi dal eh! <laughs> mais mais moom sax sàccut mais de baaba moom commencé woon na moom génn flèche yi moom waaw waaw <laughs> ah. waaw <laughs> maftah bay yoon waaw <laughs> moom moom décroché mu ngi doon commencé décroché moom waaw flèche xeej bi kay jëmale ko ci saay saay bi nee na ay waaye ak ñi jot a comprendre li wax di ko jéem a gën a expliquer nag ne déet déet waxul lool de dane kii bi montre yi moom moo dañoo tëjul woon jàkka ji biñ julleeti baax ba pare moom mu jël leen nag ngir de moo leen dugal fee ci boutique après na ko indi ah, kon baax na man ne oh mooy dañoo wóorul ba lool moo tax mooy ji na boobu même ku ko xam boo ko bëggee doxal jàkka yi da ngay ñëw fekk mu tëj mais loolu du lay ndax léeg-léeg nga ñëw jóge voyage heure boo xam ne jàkka ji ubbeeku na mais doo fa dem ah, ah yow ñun nga xam ne gaa yi nga xamante ne gaa yi nga xam ne bu ñu jógee voyage dañuy làqatu bëgguñ ko leen yëpp xam nga ne kooku du doxal sunna boobu jamais bu jàkk yépp ubbeekoon amul buntu yi du ko def parce que bëggul ko gis moom daa bëgg bàyyi ba kii après mu fël jaara na le quoi ñu jekk rek gis ko ci réew mi muy doxawaalo alors que mbir mi demewul woon noonu yonent bi alei bette googu la doon bañ waaw mooy da doon bàyyi ba bu ñëwoon ci jàkk ji lay njëkke moo tax kon mu ne ba nga xamee na nag ci la def loolu julli ñaari ràkka toog jóge Tabuk say ñu ngi ci riwaay xadiis Seydina Ka'b ibn Malik mu ne fa mu ngi ci saxiixayni falamma la dhalika jaa almuxallifuun almuxallifuun waaw ba mu defee na nag ñi nga xam ne ñoo bañoon ñooy ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ko posé woon li li tubaab bi naan posé lapin voilà mooy lan rendez-vous dem jihaadi jot ñu yëgal leen ko bu yàgg waaw waajal leen ñu dem gaa yi bàyyi ba dem jot ñu ñu bàyyi ko gannaaw moom alayhi salaatu salaam bàyyi ko mu dem ñoom ñu toog fii ah te dara taxuleen a dem de dara téewu leen lu dul rek ah seen mbir mooy al muxallafuuna al muxallafuuna voilà mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo wane gannaaw ñoom ñoo bañ a ñëw voilà ñoo ñëwul waaw léegi nag biñ ñëwee lan lañ def fa tafiqu ya'tadhiruna ilay ñu commencé duut ay ngànt waaw waaw ñu naan tubaab saa saa waaye xam nga rek waaw ah sa kii bii de mooy rek mooy kii ruus rek ndax lii moom fokk nga nekk koo xam ne moom. vraiment mooy kersa du la yow sinon waroo doonowoon sax ñëw mais pour garder leur réputation surtout ni naafiq yi nañ waaw surtout naafiq yi ah ñoom ñi nga xam ne ñoo waxoon mais ñenn ñi joxewoon nañ ngànt ba pare mais moo comme que ngànt googu xam naa dañ naan eh, ndax naafiq tout le temps day jàpp ne démasqué nañ ko waaw moo tax tout le temps yaxsabuuna alayhim yuuxu bu nekk kii bu jóg mu foog ne ñoom la moom la ñuy wax lu yëngu rek mu ne hee mu tëb day daw gaaw parce que day jàpp ne mbiram feeñ na nag wuññi nañu suturaam léegi nag ñoom ñu ñëw ni ëpp ci ñoom ñoom la xoola biñ agsee lan lañ def yaata di ngànt naan yonente mi aleyhi salaatu salaam ah boo gisee ñëwuñ de mooy lañ la waxoon rek ñi jotoon a wax mooy wallaahi lañu la waxoon la rek moom moom xam nga ne moos génn ak yow dara gënu ko de waaw waaye nag ah ngànt moom bu ñëwee rek ngànt la wa yaxlifuuna la woo di ko waatal moom alayhi salaatu wassalaam mun ko billaahi wallaahi watallaahi façon gi ñooyu nga xam ne ci buur yàlla moom ko xam ne yonent bi alayhi saa wassalaam nee na kuy waat na nga waat ci yàlla siinoo nga noppi voilà kuy waat waatal ci yàlla wala nga noppi loolu kese la ñoom ñuy waat ci yàlla waaw naan wallahi waaw ñun dañoo amoon xam nga rek ñu woon a ñëw ndax lii ak lii man de bu ma amoon war waay ah ñàkk war waay sama war waay bi dangaa fekk ma jaay ko giñ naa ko ci yàlla bi leexi façon wax yooyu rek am na gaa yi dàq waat ñoo dàq wax lu amul waaw ndax ñoom ittaxadu aymaanahum junna dañoo jàppe seen ngiñ yi mu nekk loo xam ne mooy seen bouclier mooy li leen di protéger jàpp nañu foog nañ ne fu ñu ko duure rek mooy ñu ngi kenn du leen mën a démasquer loolu day gën a tax nit ñi gëm leen alors que ñoo ñoo ñàkk xam waaw ñooñu nag mu ne ñoo gis nga gaayooyu bari giñ bari woon wa kaanu bid'ata wa thamaniina rajulan gis nga gaay bid'atan wa thamaniina rajulan nee na gaa yi quatre jàpp quatre vingt woon kon mooy gaa yi bari nañ même bu dee ne imaam al moom moom wax na wax yoo xam ne bi sanadin mooy wax boo xam ne wérul ndax xam nañ al-Waaqidi mooy kan moom dane gis nga lii nii mooy quatre jàpp quatre-vingt-neuf yi min munaafiqil ansaar lii ci naafiq lamsaar yi kese la woon ndax wax na lii moom naafiq yee koy def mooy naafiq mooy ñëw mu leer ko ne li mu wax du dëgg ngantiim joxe du dëgg ne mu mais comme que mooy gis nga liñ naan al kii kii al yaminul xamuus ah bi nga xam ne vraiment day naq borom biir safara loolu la ñuy def dañuy leen di leer ne lii ñuy wax du dëgg mais ñu waat ko quand ne ñu ngi seedeloo buur yàlla ci loo xam ne ñoom ci seen bopp xam nañ ne lii amul ñu wat loo buur yàlla waaw wat ci buur yàlla di ko seedeloo ko ne wax nañ dëgg alors que bi ñu koy wax ñoom xam nañ ne waxuñ dëgg loolu moo ci yées waaw mooy nit nga xam ne parce que waa ñuy giñ jàpp ne moom li muy giñ sax dëgg la mais dafa juum kooku kenn du ko toppee dara waaw mais ki nga xam ne leer na ne lii amul waaw yow nga ñëw benn femme mu ñëw parce que diw mooy diw xam nga gars yi buñ la bëggee piéger yu bari lañuy def waaw boo leen di déranger te nit ñu bon yi nga xam ne euh, gis nga mën na nekk sax ñi nga xam dañuy woo ne ay sëriñ lañu wala ñoo xamante ne gis nga bés boo leen naree yàqal seen mbir mooy yow yàqal seen mbir nag bu dara mooy nga wax sunna alquran ak sunna kese. gis nga jaral nañ la mais gars yi seenu caay-caay man gars yi gars yi gars yi gars yi xamuñ leen gars yi ñenn ñi seenu caay-caay fu mu toll fu mu fu mu ne ne manoo ko nat man nañ la tuumal jaare ko ci soxna soo xam ne su su su yées la boo xam ne ñoom lay déggal ñu tuumal la njaaloo waaw ñeme cee wat ne da ngeen leen doon sàkku yow yaa leen doon sàkku parce que lan waaye buñ ko deful nii mooy saay waxam nii lu baax bu ko defee mooy xam nga loolu day yàq crédibilité bi imagine loolu ñu gis benn femme taxaw waat ne waa ngi waat ci yàlla ne bés sàngam hôtel sàngam te dañuy def ba indice yépp niroo na ah, parce que dañuy xool heure boobu fa nga ne walla sax man nañ la faa invité foo fële ñu ne la foofa la xew woon foo xamante ne nii yow bu dee jour bi da naan si maa ngi woon foofu waaw parce que il faut li ñuy wax collaborer am na ñoo xam ne nag ñoom seeni fen dañ cee aayul parce que booy fen sax da ngay fen lu xaw logique dañuy wax loo xam ne waa ji jour boobu sax newu fa woon te ñam newaloon mën nañoo seede ne du dëgg parce que ñun ñoo nekkoon ñu bari nag loolu la leen yàlla di xawwee seen sutura mu gën a ñu waat ne kii dama doon sàkku te dara amu ci ñu kooku kooku mais moo gën a kooku moom moo gën a bu ko defee gars yi sa réputation yàqu ñu ne moo léegi nag bu sa réputation yàqoo ñu ne lam doon wax yu baax yépp nag mel ni comme que yow sa réputation yàqu na mooy lu baax la nga doon wax léegi dootul lu baax te comme que nit ñi noonu la ñuy gisee lépp ci nit ñi ah moo tax ñuy teg plan yooyu moo tax il faut faire très attention waaw <laughs> gars yi il faut nga xam leen bu baax waaw seen yenn yi lay woow yooyu yépp bu ci dem waaw laa taxum fii abadan bu fa taxaw mukk li yonent mi aleyhi salaatu ko borom bi wax fii ci masjidul diraar ñoom ñépp ay masjidul diraar lañ yoon mooy bërëb yooyu noonu ñuy woo nit ñee ka seen pour pour pour amaduwe la waaw ngir yow nga bëgg nooy ba mel ni ñoom walla ñu fexe di la xëcc loolu lépp ay masjidul diraar la waaw c'est des mosquées de discorde et de conspirationnistes voilà yooyu yépp dara baaxu ci wala yow nag boo kiiwee laa taxum fii abadaa rek ngay teg waaw ku la woo ci majaalis yi nga xam ne dafa am dafa am ray ba mooy mbir mi leerul bu fa dem joxe nee leen man manumaa ñëw waaw nee leen manumaa ñëw imaam al-Waaqidi nag nee na hmm? nee na moom naafiq yi quatre-vingt-trois jàpp quatre vingt yi ñoom ci naafiq yi nga xam ne ci waa Ansaar kese lañ bokkoon waaw kanta arab yi xam nga waxoon nañ ne ca début ba que ne kaw kaw yi dañoo jóg mooy kaw kaw yi arab yi dañoo jóge fële ñoom it ñëwoon doon laaj ngànt mais yonent ma sa sam bañ leen a jox ngànt mais malgré tout moom mu ne am na ñoo xam ne ci ñoom ñëwuñu woon demuñu woon Tabuk léegi nag ah bi ñu yëgee ne yonent ma sa sam ñëw na nag ah illa a il faut ñu ñëw joxe wax li tax ñëwuñu mu ne moom imaam al-Waaqidi bi sanadin da'if mu ne mu'adhdhiruuna min al-a'raab yi ñoom ñoom nombre bii la woon waaw ñoom dane moom quatre-vingt-deux woon rajulan min bani Ghifaar wa ghayrihim bokk ci waa Ghifaar waa bani Ghifaar ak ñeneen waaw ba pare mu ne te Abdallah ibn Ubay ak ñi ko topp ci ay ñoñam mbokkul ak ñii ah waaw bokkul ñii te ñoom lim bu bari la ñoon en tout cas wax jii nii yépp dara wéru ci li wér daal ñu man koo teg man koo jàpp mooy daal mu'azziruna yi daal lii la Seydina Ka'b ibn Malik mi ko fekkee te mbir mi daal di koy concerné nee na lii la entre quatre-vingt-trois jàpp quatre-vingt-neuf lañ ñoom ñépp waaw kon gars yi bari woon nañ sauf que sauf que <laughs> mooy li ci ëpp ay naafiq lañu te ay naafiq lañu woon sax bu leer parce que ñoom ñoo ñëw xam ne li ñu dëgg ñu ñu ciy waat waaw ñu ñëw kon ya'taziruna ilayhi ya'taziruna fa tafiqu ya'taziruna ilayhi wa yaxlifuuna lahu waaw di ko waatal wa kaanu bid'atan wa thamaniina rajulan léegi nag biñ defee loolu ñëw ku ñëw rek wax sa ngànt ne ah yeneen ma lay saa sa wa yaxlifuuna lahu billahi ah salaamualeykum ya rasul asalaamualeykum ya rasulallah wa rahmatullah sëgg doq gi yow bu la keer sa doon rey nga faatu bu yàgg xam nga ne ah ah moom de rëccu nañ lool suñu ñàkk ñëw de waaye ngànt rek waaw kër ga de moom ah daa fekkoon sama sama sama sama kii ba am problème de waaw moom daal bi ngay dem sibiru bu mettee mu duggoon daanaka yëkkati sama tànk sax manuma ko woon billaahi maa la waatal loolu te daramu léegi nag ah kon yow wax say ngànt fa qabila minhum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala niyatihi yonent bi alayhi li nga seeñal mooy li fi wax hein ah mu nangul la loolu wa baaya'ahum mu jaayanteeg ñoom ku nekk ci ñoom mu jaayanteeg yow wastaghfara lahum mu ñaanal leen jéggal waaye wa wakala sarairahum ila allah waaw mu jël nag seen kantaa li nga xamante ne nii mooy seen biir mooy li nga xamante ni mooy li nga xam ne mooy li réellement li biir li deme parce que naafiq du wax li mbir li demee jamais parce que bu ko waxee du ko arrangé moom loolu jàpp moo tax naafiq man la dëggu ci benn jamono parce que jàpp na ne fa muy dëggoo mooy ak ak deewam bu dëggoo rek mooy intérêt lépp màbb na mais son raison d'être sa raison d'être bokk sa raison d'être mooy màbb comme un château de cartes day wadd waaw li tax moom moom de toute façon li ko taxawal mooy ñàkk a wax dëgg bés bu waxee dëgg jàpp nag moo gis nga affaire bi mooy gis nga nit ku baax ni ngay tuuje di faire le tout mais mbir yi metti nga ne yee mais tey bu diw ñëwee moom lan laay wax ak lii ma def nga nekk fa mais naan bi xeex ak sa sa sa sa bopp. ah naan la yee waxeel wax rek wax joo xam ne du du xam ne yaa ko def loolu kese la wala sax léeg-léeg sax sa bakkan ak sa bopp nelal yee wax ko rek defoo ko mu leer nit nga nit ku baax li muy xeex naan am noonu xel mi naan ko non non non non loolu moom baaxul quoi metti dina bon dina garaaw moom waa tey mu dina dal sama kaw de tey rek lay sàmbaraax sama kaw waaye bon mais naa ko wax quoi parce que loolu tamit mooy dëgg gis nga ni muy xeexeeg noonu boppam inna rajula la yataharra sidqa ha ha la yasduqu dina ah. bi dinaa fiq bi noonu la mel moom moom day toog xool naka lay expliquer waaw naka la explication yi di gën a loolu yéeme na waaw parce que jàpp na ne bés bu waxee li nit ku baax ci naan bu ma man moom bu ma waxee lu amul mooy yàqu naa waaw ma waxee lu amul mooy yàqu naa noonu la naafiq bi jàpp ne moom il faut muy wax lu lu amul ngir mën a defar paradoxal na paradoxal na ah yeneen time saa saam ku ñëw wax li nga wax mu nangu la li nga wax ci biti waaw li nga wax daal mu jàppal la lool nga renouveler sa jaayante ne ah ñu ngi jaayanteeg yow de mu ne waaw mu wees bu amatee de wallahi bu lii lépp bu ngànt yi dañee kenn ko jiit yonent ma la saa saam leen loolu ba pare ñaanal leen jéggal ne buur yàlla yàlla nga leen jéggal waaw wa wakkala waaye mu wakki mu bàyyi wéer ci buur yàlla nag delloo buur yàlla saraa irahum seen seen yu biir nag seen réellement la ñu doon ci noonu nag kon gaa yi ñëw de yi ñëw di wax rek laa ilaaha illallaah ku nekk di wax yonent ma lay saar saama gi jóge tabu nekk ci jàkk ji gaa yi di ñëw délégation naafiq yi ba muy quatre-vingt-trois jël jàpp quatre-vingt-neuf ay nit ñuy ñëw rek waaw ku ñëw nag yonent ma lay saar saam ne la baax ba ni nga xam ne nag ci la ñetti personne di ñëwee ñoo xam ne ci jullit ñi lañ bokk amuñu woon benn ngànt mais demuñu woon hein maa la ko wax amuñu woon benn ngànt te demuñu woon waaw kooku ñooñu ñooy ñan muy muraaratu seydina muraara ibn rabia hein al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaahu al awsi mu tuddoon muraaratu muraaratu bnu rabii al ansaari al awsi muy muraara di doomi ar rabii li gën a siiw eh, wax eh, bi muy imaam muslim kantaa imaam muslim dane moom mii mooy riwaayam bi ibn rabia hein muraara ibn rabia waaye li nga xam ne mooy li dëgër inshaa allahu taala mooy muraara ibn rabia comme l'imam alxaafiz wax ci mu ne ah ibn Rabi'a huwa al-mashhur wa waqa'a fi riwaayati Muslim ibn Rabi'a wa fi hadiisi Mujammi' ibn Jaariya 'inda ibn Mardawayh Muraara ibn Rib'i wa huwa xata voilà léegi imaam al-Haafiz ibn Hajar mu ne moom du du Muraara ibn Rabi'a la loolu mooy li gën a siiw mu ne boo demee ci riwaaya imaam Muslim mooy ci kitaabu Tawba ci kitaabu tawba ci saxiixu imaam muslim foofu leen di xadiis bi buntu bi mu bi di wax ci wàllu muraara mi ibn rabi'a buntu bi nga xam ne moom la suraax yi def baabu xadiisi tawbati ka'b ibn malik wa saaxibayhi wa saaxibayhi ah mooy buntu bi nga xam ne mooy wax ci tuubu seydina ka'b ibn malik ak ñaari àndandoowam yi léegi foofu foofu noonu euh, yonent bi aleyhi salaatu salaam foofu kii euh, imaam muslim moom foofu dane rab muraara ibn rabia du moo ko wax mais mooy càllale parce que dane moom imaamu muslim xaddatani abu tahiri ahmadu bn amr bn abdillahi bn amr bn sarh mawla bani umayya qaala axbarani ibn wahb ibn wahb abdallah qaala axbarani yunus ibn yazid mooy yunus yunus rek la mooy ibn yazid alayli an ibn shihab mu jële ci imaam ibn shihab az-zuhri mooy az-zuhri qaala summa gaza rasulullah gazwatu tabuk imaam léegi mu ne euh, mu ne qaala ibn shihab imaam ibn shihab nee na fa axbarani abdurrahman ibn abdillah ibn ka'b ibn malik anna abdallah ibn ka'b kaana qaa'ida Ka'b min bani hiina ami qaala sami'tu Ka'b ibn Maalik lii mooy càllale imaam Muslim mooy ci càllale bi la voilà soo ko foofu da nekk waa ji nii Muraara ibnu Rabii'a al-Aamiriyu Muraaratu ibnu Rabii'ata al-Aamiriyu loolu nag la imaam eh, al-Haafiz ibn Hajar wax ci al-Fath ne ñëw na foofu ci loolu mu ne ci xadiisu Mujammi' ibn Jaariya nekk ci imaam ibn Mardawayhi boofu Muraara ibn Rib'i mu ne loolu nag njuumte na mu ne wa na ko noonu maa waqa'a 'inda ibn Abi Haatim min mursalil Hasan waaye njuumte la tamit li nga xam ne moo rot ci ibn Abi Haatim ci mursalu al-Hasan al-Basri mooy loo xam ne da ko yónnee min tasmiyati tuddee ko moom mii Rabi' ibn Muraara mooy dafa juutal mbir mi waaw ah, Muraara ibn Rabi' moom mu ne Rabi' ibn Muraara wa huwa maqlub mooy dañ koo jiital dañ koo juutal voilà moom al Ansaari al Awsi am nañu ne moom mii sax cosaanam dëgg dëgg dëgg du woon waa Aws du waa Banu Amra mais ci waa Qudaa Qudaa du Xuzaa de Qudaa waaw la bokkoon mais dafa ñëwoon am alliance ak waa bani Amr ibn Awf waaw muy bani Amr ibn Awf moom mii nag saxaaba la boo xam ne bu fekke na Badar qad shahida Badran te loolu loolu Seydina Ka'b ibn Malik moo ko nettali ci xadiisam bi ne Saxiixayni di nettali ak ñàkk ñëwam ghazwatu Tabuk fa la tudde mbiru Muraara ibn Rabi' mi ak seen beneen mbokk bi nga xam ne dinañ ko gis léegi insha allah que ne ñoom ñaar ñépp fekke nañu Badar léegi nag loolu mooy li wér sauf que dafa am ci boroom xam-xam yi ñu ne non non non non non non non non ça ça c'est à revoir qu'est-ce qu'il y a à revoir que ne fekke na Badar moom ak beneen mbokkam bi. nañ ko wax léegi muy Hilaal ibn Umayya waaw Hilaal ibn Umayya al ñoom ñaar wax naa la ñetti nit mooy bi naafiq yi ndax ñetti nit ñooñu dinañ ci ñëwaat insha allah Hilaal ibn boo xam la woon dinañ ko gis léegi bu ñuy gis ci mbiram ah Seydina Ka'b ibn bi muy nettali ñàkk demam Tabuk dafa tudd ñaar ñii Hilaal ibn Umayya ak Muraara ibn mu ne ñaar ñii mu nekk ñaar ñoo xam ne dañoo fekke Badar hein am nag ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne non eh, fekkewul Badar fenn ñoom ñaar kenn fekkewu ci Badar mu eh, Muraara ibn Rabi' fekkewul Badar waaye Hilaal ibn Umayya fekkewul Badar loolu nag ku mel ni imaam Ibnul Jawzi loolu la parce que ku mel ni imaam al comme li imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax ci al-Fath bi mu nee bi mu nee ñii nii ndax riwaaye imaamul Bukhari imaam Muslim rahmatullah Seydina Ka même Seyd même bu imaam Ibn Ishaq moom dane eh, kii eh, bon kii lan la wax eh, dane dane dane dane Muraara Seydina. Oh, ci riwaaye saxiixayni la am que ñoom ñaar parce que riwaaye imaam ibn Sa'd bi mooy loolu amu ci. mooy imaam ibn Sa'd riwaaye am que ñoom ñaar dafa fekk balal dane imaam Ka'b ibn Malik Seydina Ka'b ibn Malik dane dañ maa tuddal Muraara ibn Rabi' ak Hilaal ibn Umayya al mu ne ñu tuddal ma ñaari góor fa zukki fa zakaru li rajulayni saalihayn fiihima uswa waaw ñoo xam ne ñu baax lañ man doy nañ ma royukaay alors que ci riwaaya saxiixayni bi te te en fait riwaaya c'est que benn la mooy ci imaam az-Zuhri la xadiis bi jógee ñépp même moo tax imaam Ibn Sa'd comme que zuhri sëriñam direct la hein sëriñu directam la dane fa zakara zuhriyu muhammadu bnu muslim bnu shihab an abdirahman ibn abdirahman ibn abdillah ibn ka'b ibn malik anna abahu abdallah wa kana qaida abihi hina usiba basaru dane si imam ibn Sa'd dane fa zakara az-zuhri imam az-zuhri tudd na muy muhammad lu tuddoon di doomi muslim ibn shihab ah an Abdurrahman mu jële ci Abdurrahman ibn Abdillah ibn Ka'b di sëtu na Abdallah mi Ka'b ibn Malik di doomam Ka'b ibn Malik moo ci bàyyam di Abdallah mi nga xam ne moo doon conduire moo ki nga xam moo doon wommat bàyyam bi nga xam ne ci la silmaxa ndax Seydina Ka'b ibn Malik finalement dafa silmaxa woon mais càllale boobu noonu moom la ñoom imaam ibn moom la ñoom imaam xoola imaam muslim sànk wax nañ la càllale ah wax nañ la ko sànk haddathani abu tahir mu ne abu tahir moo ma nettali ahmad ibn amr ibn abdillah ibn amr ibn sarh mawla bani um-, umayya muy abu tahir yi mooy ahmad di doomi amr amr di doomi abdillah abdillah di doomi amr amr di doomi sarh mawla bani umayya ku ñoom na bani umayya mooy ci ñoom la bokkoon mawla hum mooy ci wàllu alliance dañ ko libéré woon qaala mu ne axbarani ibn Wahb Abdallah ibn Wahb moo ko nettali mu ne Yunus daal di koy nettali an ibn Shihab mu jële ci ibn Shihab mu ne Abdurrahman moo ma nettali di doomi Abdallah ibn Ka'b ibn Malik anna Abdallah ibn Ka'b kaana qaa'ida Ka'b min baniihi hiina 'amiya qaala moom sëriñam imaam az-Zuhri muy Abdurrahman moo jële ci baayam di Abdallah comme niñ gisafee qaala al-Macal al-imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi moom imaam al-Buxaari moom càllaleem dane xaddatanaa Yahyaa ibnu Bukayr qaala xaddatanaa al-Layth an Uqay an ibni Shihaab an Abdirrahmaan ibn Abdillah ibn Ka'b ibn Maalik anna Abdallah ibn Ka'b ibn Maalik wa kaana qaa'ila Ka'b min banii Hilaami annahu qaala sami'tu Ka'b ibn Maalik yuhaddithu gis nga moom imaam imaam al-Buxaari mu ne xaddatanaa nettali nañu Yahyaa ibnu Bukayr suñu sëriñ di Yahyaa ibn Bukayr qaala mu ne haddathana al-Layth mu al-Layth ibn Sa'd an Uqayl Uqayl jàllale bi moom siiw na an ibn Shihab mu jële ci imaam ibn Shihab ah, an ibn Shihab moom mu jële ci Abdurrahman Abdurrahman ñëwaat na mooy madaarul hadiis mooy imaam ibn Shihab an Abdurrahman mu jële ci Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'b ibn Malik Abdurrahman jële nga xam ne doomu Ka'b ibn Malik la moo ko doon ba nga xam ne ci la silmaxa woon moom Ka'b ibn Malik mu jële ci Ka'b mu ne sami'tu dégg naa Ka'b ibn Malik kon gis nga càllale ñoom ñépp ci imam az-Zuhri la sauf que Sahihayni muy ash-Shaykhaani ñoom seen riwaaya dañoo indi dañoo tudd na ñii Seydina Ka'b ibn Malik moo ne ñaar ñii fekke nañu Badar waaw fa zakaru lii rajulayni saalihayni qad shahida badran fiihima uswa imaam Ibn Sa'd loolu la sotee moom dana rek fa zakar xam nga euh, saxiixayn dana ñu tuddal ma ñaari góor ñoo xamante ne ñu baax lañ qad dëgg-dëgg shahida fekk nañ badran fii fiihima nekk na ci ñoom uswa ñoom doy nañ ma modèle ma roy leen comme que ay doy nañ ma modèle léegi nag imaam ibn Isaaq moom Kanta moom moom moom nag shahida badran googu moom amul ci xadiisam fa dakaru li rajulayni saalihayni fiihimaa uswa rek la wax mooy xat shahida badran gi loolu da koo teggi loolu indiwu ko loolu noonu indiwu ko loolu noonu indiwu ko léegi loolu nag moo tax hein ku mel ni euh, lii moo tax boroom xam-xam yi ku mel ni imaam al Abu Bakr al Asram rahmatullah alayhi mu ne moom mii fekke na ñoom mais mais mais Muraara fekke na Badar moo ko Hilaal Hilaal ibn Umayya ak Muraara ibn Rabi' fekke nañ Badar comme le xadis bu leer bi wax te ku mel ni ñoom imaam al-Hafiz ibn Hajar loolu la ñu dëgëral moo tax moom imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi mu ne moom saxaabiyun ci al isaaba mu ne saxaabiyun mashhuurun shahida badran ala saxiix saxaaba la bu siiw fekke na gazwatu badr ci li nga xam ne mooy li gën a dëgër waaw léegi euh, euh, ku mel nag imaam ibnul jawzi dane non abu bakr ibnul asram dafa juum waaw dafa juum imaam euh, léegi imaam ibnul <laughs> imaam Ibnul Qayyim xoola nag imaam Ibnul Qayyim nag imaam Ibnul Qayyim moom moom moo ci <laughs> ima imaam Ibnul Qayyim ñëw jàppale ne moom li li imaam Ibnul Jawzi wax looluy dëgër loolu mooy li dëgër mooy ñaar ñii kenn Muraara ibn Rabi' ibn Rabi' naka noonu Hilaal ibn Umayya kenn fekkaw ci Badar na ko waaye mais yaa imaam loolu moom waaw mu ne xoolal xoolal ci ci ci ci ci ci ci zaadul maad fii hadi xayril bi muy wax ci njàngit yi mu jële ci ghazwatu ghazwatu Tabuk mu ne waaw mu ne gis nga euh, euh, riwaaya bi ne fa dhakaru lii rajulayni saalihayni qad shahida badran te mooy lii fiihima uswa te mooy riwaaya saxiixayni yi moo nekk saxiixayni mu ne haadha al imaam Ibn al mooy wax de hada almawdiu mimma udda min awhaami zuhri fa innahu la yuhfadu an ahadin min ahli almaghazi wassiyari albatta zakara haadayni rajulayni fi ahli badr labna Ishaaq wala Muusaa ibn Uqba wala al-Umawi wala al-Waaqidi wala ahadun wala al-Waaqidi wala ahadun mimman adda ahlu mimman adda ahla Badr waaw wa kadhaalika yanbaghii allaa yakuuna min ahli Badr waaw léegi xoolal tegtalu imaam Ibn al moom fi mu nar a loo wax ji ne rek gaa yi bokkuñ ci wàllu ba ci waa Badar <laughs> déglu dañu déglu rek nee na nee na <laughs> kantaa wax ji ne Hilaal Muraara ibn Rabi'a Hilaal ibn Umayya muy xadiis Seydina Ka'b ibn Maalik bii passage bi naan fa zakaru lii ñu tuddal mi rajulayni ñaari góor saalihayn yu baax kat shahida dëgg-dëgg fekke nañ Badran fekk nañ Badr lii fiihuma uswa am naa ci ñoom modèle doy nañ ma modèle mu ne hadha al mawdi'u gis nga bërëb bii mimma udda bokk na ci li nga xam ne dañ koo jàppee mimma udda yi nga xam ne dañ koy jàppee dañ ko compter min awhaami Zuhri ci def def lay imaam az-Zuhri yi comme que mooy madaarul xadiis kon ci def def la imaam az-Zuhri yi la ñu ne ko meelu tax mu ne fa innahu ndax li am ba des mooy laa yuhfazu an ahadin min ahli al-maghazi wa siyar albatta zakara hadayn ar-rajulayni fi ali badr mooy ndax parce que takkuñu te jëlewuñu ci kenn ci waa waa ahlu siyar wal maghazi boroom xam-xamu siira yi waa domaine bi ak xare yonent bi alei satu salaam kenn du tout du tout jëlewuñ ci kenn ci ñoom takkewuñ ci kenn te jëlewuñ ci kenn ci ñoom mu tudd ñaar ñi bokk ko ci waa boole ko ci waa ahlu badr ba muy cité waa ahlu badr boolewu ci muraara ibn rabi' ak hilaal ibn kon nag nan la imaam az yi ma a solo kii boo xam ne dana ñoom ñaar ci lañu kon nag mu ne te waa ahlu siyar ñooñu du la labnu isaaq du ibn isaaq imaam ibn tudd ko tuddul ñaar ñii ne leen ba muy cité waa ahlu badr boolewu leen ci wala muusa ibn uqba imaam muusa ibn uqba wala ibn uqba imaam Muusaa ibn Uqba fa innahu kaana thiqa la imaam ibn ma imaam Maalik doon doon doon doon doon dénk nit ñi magaazi yi ndax moo gën a wér la gaa yi ñi jëlee ñeneen ñi ci des ah. <laughs> waaw moom Muusaa imaam Muusaa ibn Uqba imaam Ahmad loolu la doon wax fa innahu kaana thiqa alaykum bi magaazi Muusaa ibn Uqba fa innahu thiqa la imaam Maalik doon wax imaam Ahmad dugg fa innahu kaana thiqa ndax moom ku dëgër la woon. mu ne moom it ñaar ñi ci waa ahlu Badr wala al umawi al umawi it futti sutewul wala al waaqidi tu jaagante imaam al waaqidi wala ahlu mais jarul lim sax kenn min man adda ahlu Badr ci ñiy cité waa ahlu Badr boorewuñ ci Muraara ibn Rabi' ak kan ak ki nga xam ne mooy Hilaal ibn Umayya kon nag loolu mooy loolu demewul noonu kon mooy kon njuumte la kenn du kenn ko wax waaw kenn citewuleen jarul lim waaw kon nag noonu wa ko noonu kon ci waa ahli badr quoi bu fi kenn maa kën a fekk nañ badar loolu moom léegi nag imaam ibn isaaq moom imaam ibn qayyim xoolal nag léegi fi mu tegtaloo ni mu ko tegtaloo te après dina indi waxu imaam ibnu ibnu al-Jawzi niñ la wax sànq ne ne ne ne imaam euh, Abu Bakr al-Asram dafa juum waaw xoola mu ne mu teg ci moom imaam Ibn al-Qayyim mooy wax de ci Az-Zaad mu ne euh, bon kon nag bon ndax lan lan mooy liy gën a sax en plus que mooy waa domaine bi ñiy tudd waa ahlu Badr di leen lim di leen citer di leen takk di xool ñan ak la ba citer leen kenn tudd ci Hilaal mi Hilaal ibn Umayya ak Muraara ibn Rabi léegi fa en plus am na beneen affaire boo xam ne day wane ne bon bokkuñ ci wàllu Badr quoi ndax fa inna nabiyya lam yahjur Haatiba ndax yonent bi alayhi salaatu salaam lam yahjur Haatiba aw ndax yonent bi alayhi salaam gàddaayul Seydina Haatib ibn Abi Balta'a ah waaw wala aqabahu wa qad jassa te tamit mbugalu ko te Seydina Xaatib lim defoon moo gën a garaaw yi yépp waaw mooy dafa espionné woon yonent bi alayhi salaam mooy lan mooy dafa am xabaar boo xam ne yonent bi alayhi salaam bëggul mu feeñ ah Seydina Xaatib ibn Abi Baltaata daal di koy feeñal mooy ba nga xam ne ca la demoon ci waa Makka yónnee waa Makka leet jox ko ndaw soo sële mu nar koo yóbbu te ndaw soosu nar koo yóbbul waa Makka te yonent ma lay saa saam dafa bëggoon bett waa jii ñëw yóbbu ko ah muy kii di Hatib ibn Abi Baltaa te lool kay mooy divulguer secret d'état loo xam ne imaginez waa Makka buñ ci teeloon a jot ba waajal xare bu tar bi naroon a am te bu yonent ma lay saa saam bu yëguloo ne waa Makka yëg nañ ci xoolal problème bu rëy bi nga xam ne moo naroon a am te pourtant malgré tout ça yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di koy mbugal te daldiwu di daldiwu koy ah daal di wu koy te tamit gàddaayu ko waaw lam yahjur xaatiban neewul léegi yow xaatib mooy mu daal koy parke léegi bu kenn waxatee moom ngir lu metti li mu def ngir lu garaaw li mu def léegi moom foofu la teg mbir mi mu ne wa qaala li Omar lamma hamma bi qatli teg ci yonent ma la saa saam sax dafa wax Seydina Omar ba mu ko bëggee faat mooy ba mu ne da'ni adrib unuqa hadha al munaafiq loolu Seydina Omar waxoon ah ne yonent ma la saa saam bàyyi ma ma dóor doq naafiq bi waaye ah ah mu ne boo ko Seydina Omar bëggee faat dana ko wa ma yudrika anna Allaha ittala'a ala ahli badrin fa qaala amalu maa shi'tum faqad ghafartu lakum wa ayna dhanbu at-takhalluf min dhanbi al-jism imaam Ibnul Qayyim ne léegi ba ko Seydina Omar bëggee fàtt yéen ñépp a ngi koy fàttali ko xanaa yonent ma ne woon e Omar xanaa yëgoo ne buur yàlla yërnu na xool na xol waa Badar ne leen def leen lu leen neex jéggal naa leen ah ah def leen lu leen neex jéggal naa leen xanaa du yonent ma lay saat saam moo wax lool léegi comme que yow ki def li gën a gaaw moom fenn la ko teg imaam Ibnul Qayyim moom daa def ab raisonnement mooy ne dara lii mënoon a nekk kii quoi mooy ne mënuñoo bokk ci waa Badar parce eh, kii nii bu bokkoon ci waa Badar xam nga wax ji yëpp lenn la mooy yaa ma naan mais yow bala maa lijjanti lii doo ma wax mbir mi ni mu demee parce li tax imaam Ibn Qayyim di wax ni naan gàddaay mais kii dañ koo mas a gàddaay Muraaratu ibn Rabi'a dañ naan la waaw est wax nga dëgg waaw parce que en fait successivement mooy lijjanti ndax ci waa Badar la ji bokk loolu moo waroon a jiitu bala nga ñëw Tabuk mais sauf que dañu lëkkaloo te boo comprendrewul Tabuk bi yow lii ñuy wax nii day lënt moo tax ma ne la est-ce que jazaakallahu xayran léegi kon ni ñuy def mooy mooy mbir mi lenn la moom Muraaratu ibn Rabi'a en wax ji yépp gis nga. keroog bi yonent bi aleyhi salaatu salaam jógee Tabuk ñibbisi naafiq yu bari ñëpp demuñ parce que ay caaxaan lañ doon mooy dañoo bañoon a dem parce que bu ñu xeex ak yàlla dara ñu ñu ñu ñuy ñaq ci yàlla ci ci ci ci ci toolu yàlla jamais yonent dañu foogoon ne moo tax am na ci ñoo xam ne hein am na sax riwaaye yu ne gis nga gaay ba gaay demee fële euh, euh, bi yonent bi aleyhi salaatu salaam demee euh, dëkk ba. Tabuk naafiq yi dañu newoon Medina naan yée jullit ñi nag fii yonent bi alei salaatu salaam lu yées dal na leen waaw gaa yi dal nañ seen kaw de romain yi faagaagal nañ leen waaw waaye di ci kontaan di ko waxtaane fu ne hmm? ba nga xam ne nag ci la yëg ne yonent bi alei salaatu salaam ngi dugg si ci dëkk bi affaire bi naqari leen naqari goo xam ne waaw ndax in tusibkum in tusibkum hasanatun ha tasuhum wa in tusibkum musibatun yafrahu biha loolu la loolu nañ ko gis tamit ci saar yi ci tawba gis nga gaa yi bés bu leen lu metti dale lu baax dalee muy dalee naafiq loolu mooy wane vraiment mooy noonu quoi ndax iblis loolu mooy noonu tamit iblis noonu la nekk suñu noonu balaa kontaan mooy problème dal bu meree rek bu bu meree mooy lu neex daa dalul jullit mais bu jullit nekkee ci problème mooy mooy yàlla ba buur yàlla mer ko bu boobaa la ko iblis di kontaan ci moom waaw fii mën a njaalookat yi ñooy copains yi iblis buur yàlla mere na leen ñoom nag iblis mais gaa yi dem jàkka ay woy aka ñu ko aka mu leen a mere waaw ndax in tusibkum hasanatu ah tasuhum daleen di netti wa in tusibkum sayyi'a bu leen lu ñaaw dalee nag yafrahu biha lu netti ñu ciy bëggee waaw loolu mooy noonu léegi Euh, mooy biñ ñëwee ñoom naa yi comme que duñ duñ xeex ci ngir yàlla du duñu dem demuñ ñu joxe woon ñenn ñu joxe seen ngànt ñenn ñenn demuñ te sax dañ doon wax ne joxe leen ngànt dem leen rek ngeen jox yonent ma lay sax saam ngànt bu dàkkooree seen ngànt ne leen toog leen ngeen toog bu nee bu leen toog ngeen toog tamit bu leen ko faale quoi ba pare ñu dem yonent ma lay sax saam comme que ku ñëwoon joxe ngànt ba muy dem mu daal di lay dëggal. gars yi ne ab benn nopp la kii benn nopp la huwa udun moom benn nopp la maa xàllaa dafa naïf ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal iyaazu billaah dafa naïf parce que loo ko wax mu gëm waaw moom moom gisuñu nit ku mel ni moom loo ñëw loo ko man di wax mu gëm la waaw waaw suñu waroon ne leen qul xayrin de xam ngeen ne mos caaxaan yeen di ngeen foog ne yéen di déglu leen julli ñu lay déglu xam na bu baax yéen ñam hmm. loolu léegi naa yonent alayhi salaam jóge Tabuk ba ñëw dugg ci jàkka ji comme ni ñu ko baaxoo di def julli ñaari ràkka toog nit ñi di ñëw waaw naafiq yi nag ku nekk di ñëw quatre-vingt-trois jàpp quatre-vingt-neuf ci naafiq di ñëw ñi nga xam ni demu ñoon di joxe ngànt yi billaahi wa yaxlifuuna di waat wa jaa al mu al muxallafuuna ya'tadiruuna ilayhi wa yaxlifuuna lahu di ko waatal naan ko eh, moom kay wallaahi bëggoon nañoo dem waaye ngant rek suñu borom nañ ñi waxuñ dëgg léegi nag bi ñoo ñëwee dafa am ñett ñoo xam ne ñu gëm yàlla waaye gëm yàlla la ñu ñëw ñoom kantaa ñoom amuñoon benn ngànt mais demuñu bokk na ci Muraara ibn Rabi'a nii ak Hilaal ibn Umayya ak Ka'b ibn Maalik ñoom ñett waaw am na ñeneen ñoo xam ne nañ leen tudd muy Abu Lubaaba ak ay mbokkam nañ leen tudd ah fàttewuñu leen ñoom it ci lañ mais ñett ñi ñoo ci gën a ràññeeku ñoom dañoo ñëw waaw ñoom biñ ñëwee ñu wax dëgg yonent mi alayhi salaatu salaam waaw ñu wax dëgg yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko ñun de amuñu woon benn ngànt contrairement naafiq yi nga xam ne ku ñëw wax yonent mi alayhi salaatu salaam ci parole ah waaw. wa wakala sara'irum ila Allah gëm na ci parole jaayanteeg yow renouveler sa jaayanteeg yow ñaanal la njéggal buur yàlla ne nag man li ma li feeñ laay kii la laa gëm ci yéen li ngeen wax